zindiq zindiq mooy vraiment le grand nafiq xam nga zindiq non zindiq zindiq <laughs> zindiq ak raw c'est que zindiq zanaadiqa yi mooy tetu naafiq gis nga léegi nii mooy boo gisee nit ki ku mel nii moom zindiq day woote ne nitu diine la wala boroom xam-xam la wala sëriñ la wala loolu mais daanaka nit ñu bari moom lañ ko jàppe te ci loolu nee na moom lay wanee boo boo bitéem loolu lay wanee loolu lay jéem a incarner nee na mais boo seetloo topp ay waxam ay jëfam mais daanaka lu yàq l'islam moo ko def day fekk yi nga xam ne ñooy pilier l'islam yi mu ko moom lay commencer di sape di leen màbb par ndànk di leen doyadal di gëmloo nit ñi ne yii nii yépp amul solo waaw yi am solo daal mooy loo xam ne ay futilité la waaw ay affaire bi maarifa rek ka am kii moo am moo am moo am solo waaw moom boo xamee yàlla daal ak yenn yi boo ko comprendre yenn coono yi man la la cee bañ a fekk waaw bëgg ñëw ba nit ñi gëm loo leen ne fii mu nekk julliwul dara new ci waaw ba pare moom mu bëgg jàpp ne gëm loo nit ñi ne même yéeféer yi man nañoo dem aljana te suñu borom ne innal ladina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina fii naari jahannama xaalidiina fiihaa abada xaalidiina fiihaa lee xaalidiina fiha suñu boroom ne innal ladina kafaru dëgg-dëgg ñi nga xamante ne ñoo wedd yàlla wal mushrikiina ak polythéistes yi bokkaalekatu yàlla yi ah fii naari jahannama biir safaraw jahannama la ñuy ne xaalidiina fiiha fa la ñuy fa la sax waa ji ne moom bon yéeféer yi ñoom àjjana lañ jëm safara en plus boo gisee ñu koy wax nii c'est juste pour tiital nit ñi yonent bi alei salaatu wax ci xadiis yi ne ci saxiix yi masaanid yi ak sunan yi xadiis sayna Abu Hurayra radiyallahu ne ko waxal laa yadxul laa tadxulul janna illa nafsun mu'mina wala muslima benn bakkan bu gëmul yàlla lu dugg aljana mais muy mu leer ne ko waxal ma ko nit ñi nit taxaw ne moom moom moom nitu diine la boroom xam-xam la mbir yi léere noonu muy wax lu contraire gars yi jàpp ne waaye moom mooy kii ngeen jàpp ne kooku baax la kooku kooku mooy zindiq dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg te boo ko seetloo waajooju faat julli garaawul ci moom ah. parce que zindiq la en fait mooy naafiq la li muy wane ak li mu doon dafa bokkul waaw mais nag wala ta'rifannahum fi lahnil qawl min lahnil qawl ni leen xam gaay léeg-léeg mooy seen langue da leen di nax seen jëf tamit day day wane liñ doon te sax même bu dee tayuñu ko am na ñoo xam ne moom seen jëf day wane ne ku ñiy kufrun bawaax mais kéefër gu leer naññ sarix gu leer naññ sarix la ñuy wane waaw ñooñu loolu la ñuy wane mooy ku mel noonu moom zimbiq la zimbiq la mooy vrai naaféq njombortalu naaféq ba pare day am ñu muy drainer gëm loo leen ne gis nga ay xadiis yi amul solo xadiis amul solo ah waxu yonent ma lay sarsam la jàpp ne amul solo kooku kooku kooku dara teg lépp nag ci waxu philosophie ay xalaat bu rafet way les les les waay diw ba moom en fait alxuraanam mooy les penseurs waaw ñooñu mooy boo seetloo ay waxam sax foofu la ëpp lu muy wax bu dugalee ñaari baab alxuraan ndax foog bu koy dugal sinon gars yi dañ naan bon naa yëfi naa fekk rek yooyu yëpp affaire camouflage la rek technique de camouflage la mais li mu gën a gëm mooy li nga xam ne moom la jàngi moom la jàng te moom la dégg philosophie di ko wax les penseurs les les les les les yi francs-maçons yooyu ñoo ñoo ko gën yittee na ah. man na sax bokk ci gaa yooyu gaa yi nga xam ne ñu yàqu ñoon nga xamante ne nii gëmuñu dara. mais nag wane li muy wane mooy fii mu ne bu ñu waxoon diine gaa yi am nañu bari ñu jàpp ne moom moo fi ne alors que huwa déq voilà kooku mooy le vrai naafiq nekk kilifa bokkul ak naafiq bu ndaw bi ah kii moom mooy njombortalu naafiq zanadiqa yi waaw waaw